Euh, ñu ngi woon ci première partie bi jëmoon ci wàllu njàngat yi ñu jële ci ghazwatu Uhudin muy les enseignements tirés de la guerre de Uhud am na yuñ ci jotoon a gis ci jotaay bii ñu weesu walillahi alhamdu wal bu ñu fàtte ne li ñu waxoon mooy dañuy boole yiñ ci gis ak li nga xam ne woon la imaam ibn alqayim aljawziya indi ci zaadul macaad fi siirati xayri alcibaadi alayhi salaatu wassalaam ah gisoon nañ ci yooyu ay njàngat yoo xam ne jotoon nañ ko gis tey ñu waroon a àggale incha allah yi jëm ci e, masaa'ilu fiqhiyya yi nga xam ne ñoo jëm comme ci shuhadaa yi ak kan ñan ñooy shahid est-ce que shahid mooy rek ku faatu ci toolu xare te yàlla tax wala nu mu demee noonu est-ce que am na yeneen ak est-ce que shahid dañ koy sang wala duñu ko sang est-ce que dañ koy jullee wala duñu ko jullee est-ce que dañ koy utal yeneen perkal wala duñ ko dañ koy suul yére yi génn àddina wala dañ koy sàngeeg leneen masala yooyu incha allah ñoom lañuy mujjeel ndax ñooy yi nga xam ne bu ko defee côté fiq bi noonu noonu côté boobu noonu nga xam ne ay boobom waxu boroom xam-xam yi wuute yeeg yooyu da ciy ñëw insha allah bu ko defee ñu daal di mujjee loolu insha allahu taala kon bu ñu continuer ah muy ci yi nga xam ne moom lañuy ñuy jànge ba léegi ci ghazwatu Uhud muy bokk na ci comme li imaam Ibn al-Qayyim alayhi wax mu ne wa minha an man azarahu llahu fi taxallufi an iljihaadi li maradin aw araj yajuuzu lahu alxuruju ilayhi wa in lam yajib alayhi kama xaraja amru bnu aljamuux wa huwa araj mu ne imaam ibn alqayim aljawziya raxmatullaahi alayhi mu ne bokk na ci ñu ci jànge ba léegi ci zaadul maad mu ne bokk na ñu ciy jàng képp koo xamante ni buur yàlla moo la moo la jox permission dangaa bokk ci ñu yàlla may ngànt ñi mu permettre que ñoom ngànt gi ñu am tax na du ñu dem jihaad moo xam dañoo feebar wala boog dañoo am benn handicap bu tax suñu boroom subhaanahu wa daal di leen teggil loolu mu ne kooku noonu malgré loolu yajuuzu lahul xuruju ilay mooy ne man naa génn malgré ngàntam loolu mën naa dem bokk ci jihaad bi ci xare bi mu ne wa in lam yajib yi même bu dee xam nañ ne du farata ci moom mu ne kama xaraja am ibn al comme ni nga xam ne seeni Amr am al-Jamuh nga xam ne wa huwa rek moom dafa amoon handicap moteur boo xam ne dafa feeñ ba tànk yi benn tànk bi moo amoon handicap bu feeñ waaye teewul keroog bi mu naree génn doom yi ne ko ah bàyyi yow yow moom buur yàlla teggil na la kii bi baal ñun ñu xare xare xare sa place mu daal di dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko sama doom yi kat dañ ma bëgg a tere ah nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ñëw mu ne ko yow ama anta faqad azaraka allah mu ne kantaa yow buur yàlla moo la teg moo la moo la teggil euh, xare mu ne ko waaye man damaa bëgg fekke ci jihaad gi doxeek sama tànk bii biir àjjana ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne doom yi comme que noonu loo gisee bàyyi leen ko mooy bu doon ne c'est pas possible kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dana ko ne non non non malgré tout ndax yow ci asxaabul a'zaar yi ki nga bokk ñi nga xam ne dañoo dañ leen a jox ngànt kon nag ñibbil waaye malgré loolu lépp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da koo mujj bàyyi ba ne amaana buur yàlla bàyyi leen ko yéen doom yi amaana buur yàlla an yarzuqahu shahaada mu daal di koy wërsëgal li nga xam ne. mooy mu am darajaay martyr ba noonu la génn àddina woon seydina amr ibn al jamuh kon li nga xam ne noonu lañ ko gise woon radiyallahu anhu wa arda kon loolu mooy lan mooy ne képp koo xamante ne nii dafa am benn action bu ñuy def ci lislaam am ay yoo xam ne lislaam dafa wax ñu def ko même bu dee ne du farata ci kooku mais mu ne par exemple moom malgré loolu da koo bëgg a def te fekk ah moom mu possible bu boobaa mën na koo def mën na ko mën nañ ko bàyyi mu mu mu ñëw même bu dee ne ñëwam googu du farata même bu dee ne ñëwam googu fekk mbir yooyu kenn du ko ne mooy bu desoon këram kenn du ko ne yow nag farata la woon nga ñëw déedéet kon Ah, xam nga lu mel nii mooy day xaw a niroo comme dem àjjuma pour jigéen dem àjjuma mooy fekk ji julli àjjuma xam nga du farata ci moom waaye il possible que jigéen gi dem ci àjjuma ja dem ca jàkka ja ca jumaa ja julleek nit ñi mooy dafa da gis ni dafa niroog lii mooy ne moom mbir mi du farata ci moom comme Amr ibn al ak képp koo xam dafa am handicap bu tax mënoo fekke yooyu xare dañ dañ la ko teggil waaye nag bu demee kenn du ko ne noo boo demee du baax mooy jigéen ji wala ki nga xam ne par exemple dafa tukki ndax tukki dafa bokk ci yi nga xam ne comme niñ ko gisawoon ci ahkaamul jumu'a comme ni ñu ko woon ci ahkaamul jumu'a dafa bokk ci yi nga xamante ne nii tukki ci ngànt yi nga xam ne day tax euh, julli àjjuma du nekk farata ci ki nga xam ne góor gi nga xam ne moom condition yi remplir na ci moom ngir mu ngir mu euh, julli àjjuma bam bam des bu dee nag bokk na ci ngànt yooyu bu dee ne dafa nekk en voyage mooy ne voyage la nekk mooy du farata ci moom mais bu nee day dem fekke ji jumaa ji àjjuma ji kooku bu boobaa kenn du ko nekk sa àjjuma baaxul ndax du farata ci yow mooy tisbaar ngay julli non non kon loolu yëpp lañ ciy jàngale ci xew-xewu Uhud ci xew-xewu Seydina Amr ibn al-Jamuh bokk na ci ba léegi mooy ciñ ci jànge imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa minha anna al-muslimiina idaa qataluu waaxidan minhum fi ljihaadi yadunnuunahu kaafiran fa ala alimaami diyatuhu min bayti almaal li anna rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallama araada an yadiya al-yamaana aba xudayfa famtana'a xudayfatu fi axdi diya wa tasaddaqa biha ala al-muslimiin mu ne bokk na ciñ ciy jànge ba léegi mooy xare bu amee ah jullit ñi rey kenn ci seen ci seen biir ci ñoom mais biñ koy rey mooy dañoo juum moo xam nag xam nga fii da ñoom ñu ñu foog ne euh, ñu foogoon ne yéefar la rey ko après ñu xam ne du moom mais même bu dee ne sax mooy daal mooy pour gàttal mooy bu dee ne dañoo juum mooy euh, ñàkk attention moo tax ñu rey benn ci soldat jullit ñi par exemple te ay jullit euh, soldat yi daal di koy rey yu jullit yi armée jullit bi rey kenn ci ñoom wala mbooloo ci ñoom. bu boobaa imam bi mooy président de bu lay dëkk la boo xam ne président la wala xalifa bi wala kooku moom mooy chargé wu moom mooy chargé wu ci trésor public mooy alal ji ñépp bokk mooy chargé wu ngir mooy diya bi mooy génn àddina bakkan bu ñu rey te du te jaaru ci yoon mooy dangaa war a joxe diya mooy indemnité yooyu ngay joxe amul ñu naan nañ euh, gars yi nañ ko bàyyi assurance yi comme li xew fi Europe non l'islam xamul lool de toute façon assurance sax daa baaxul ci l'islam assurance baaxul baaxul lool mooy baaxul léegi moom assurance moom moom médd moom ak médd ñoo yem xam nga médd dafa xaraamale waaye illa man turra bam des wa man turra ghayra baarin wala aadin ba mu des ku mel moom koo xam ne moom nécessité la bu ko deful manul mooy comme euh, léegi fii xam nga Europe manoo fi dëkk kër goo xam ne assuré wuñu ko ko luye non sax mooy pour nga dëkk fenn mooy fokk yow ñu luye fi fiñ lay luye il faut bokk na ci dossier yi ngay indi mooy nga ut assurance par force wala doo dëkk lool duñ ne jullit ñi léegi non non non bu fi kenn jël assurance soyez des des SDF non loolu kenn du leen ko wax bu boobaa mooy al al al mashaqqatu tajlibu taysir mooy ñëw règle boobu mooy ñëw wala ad daruraat tubihul mahduraat ci boobu ndax mbir yi nécessité la ad daruraat mooy ne nécessité moo taxaw te ad dararu yuzaal règle fiqh boobu ad ad dararu yuzaal bokk ci cinq grandes règles yi kër ne ab dararu lor dañ ko fiy dindi mooy ne nit ki mënoon jullit ñi nekk ci dëkk yu mel noonu ki ci leen yéen bu fi kenn kii walla dem leen leen toog yi fanaan leen ci mbedd yi waaye yow mbedd yi man ngeen fa kii nekk leen ay SDF ñu leen di prendre en charge tout le temps croix rouge baax nañ dinañ yor gaay déedéet loolu dañ naan bu boobaa dangay jël assurance mais nag duñ la ne rek jëlal lu la neex ngay jël ay touriste ak noonu non non le strict minimum rek ngay jël. bu boobaa le minimum ngay jël mooy li nga xamante ne nii man da ñàkk mooy kenn du bàyyi imaam bi du ñëw ci dëkku réewum jullit naan gaa yi non xam nga nag affaire bi lan la xam ngeen lan la léegi daal assurance yi ku nekk avec son assurance ñoom ñooy prendre en charge les victimes ak seeni famille yi ci blessé ak ñooñu mais lii xam nga rey lañ wax mais même bu doone kenn ci soldats yi ñoom ñoo gaañ kenn ci ñoom da tayuñu ko liñ koy fajee lépp état bi moo ko yor amul naan oh il avait une mutuelle que sa mutuelle se charge la non non loolu amul ci xaalisu réew mi trésor public état bi ministère bi finance wala budget ñoom ñooy yor li nga xam ne wala ministère des forces armées ñoom ñooy chargé wu faj kooku bu dee koo xam ne nag dañ koo rey li ci jëm yépp indemnité yi ñuy jox ay famille état bi moo koy jox comme ni yonent bi alayhi salaatu wasallam def Seydina Xudayfa biñ ko rayalee baayam di al-Yaman Xusayl ibn euh, euh, al-Yamani yu Xusayl di bàyyi Seydina Xudayfa radiyallahu bi ñu ko rayee nan la def yonent bi alayhi salaatu wasallam da ko jox diya ndax bi mu xamee julli ni ñoo ko rey ndax gis nañ keroog bi ñu koy rey mu nga naan leen sama baay la sama baay la ñoom ñu rey ko te yëguñu ko ñu ne ko wallaahi xamuñu woon ne moom la te gis nañ li tax mooy ne moom dafa jóge woon fële ba ba jouru xare bi mu jóge Medina te pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam da koo bàyyi woon biir Medina mu ñëw dugg ci biir nit ñi ñu rey ko xamuñ ne moom la waaye bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg a joxe indemnité yi jox ko Seydina Xudayfa Seydina Xudayfa daal di ne moom moo baal na jéggal na leen ne leen yàlla na leen yàlla jéggal mu bañ ne yonent bale saab bu ko jël affaire bi daal na des ci li nga xam ne mooy julli ñi lool yi dañ ciy jàng beneen affaire mooy ne bépp action boo xam ne bépp jëf yu ñuy def ci l'islam réewum jullit autorité yi daal di engagé ay nit léegi ñoon ngir ñu liggéey lool mu ngi mel ni dañ doon tabax ab pont ndax dañoo war a defar kii wala tabax ay rivière euh, kii defal ay rivière utal kii yu mel noonu ay barrage képp koo xam ne ci liggéey boobu la génn àddina bu boobaa noonu mooy ne état bi mooy chargé wu mooy chargé wu ci lan ci li nga xam ne moo jëm ci waa waajooju kooku kenn du ko jox diya ndax duñ ne waa ji dañ ko rey ndax mooy ne gaa yi ci luñ ko rey comme fii mais li jëm ci loolu wala mu blessé yooyu yépp état bi moo koy faj waaye tamit dañ ciy jànge beneen affaire mooy ne diya mooy indemnité nit mën nañ ko jox indemnité mu ne baax na maye ko saraxe ko loolu mën naa nekk mu ne man dëgg la yelloo naa ko waaye nag boo gis naa ne mbir yi nañ ko jox nañ ko jox ñoo xam ne man na ne man da léegi ay œuvre caricature lañ euh, cari euh, mooy yoo xam ne Euh, caritative œuvre caritative yi lañ koy lañ koy jox ñi nga xam ne comme action humanitaire yi nañ ko ko jox wala benn fondation boo xam ne day day yëngu ci les blessés de guerre wala yooyu nga ne man foofu laa koy wala les orphelins nga moom mu jox ko foofu wala mu ne rek du ko jël loolu it mën naa nekk li nga xamante ne loolu tamit lu mën a nekk la ah bokk na ba léegi ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jànge ba léegi ci ghazwatu Uhud li ñuy jàng ci ghazwatu Uhud ba léegi mooy kii bu rëy bi mooy li nga xamante ni mooy e, masala bu rëy bi pas waxuma la jëm ci wàllu kii de mais mooy li tax te ma annoncé woon ko ci jotaay bi weesu li nga xam ne moo causé euh, moo causé euh, li nga xam ne mooy défaite bi moom loolu lan moo ko indi lan moo ko indi réellement mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ne début xare bi c'était trop facile ba moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu doon wax waxam ja buur yàlla masula dimbalee julli ñi dimbali yonentam alayhi salaatu wasalaam ci xare lu gën yomb comme ni nga xamante ne nii noonu la dimbalee keroog Uhud ah ba nit ñi ne ko ah non non nag yow ndax fii mu ne nii fii mu ne nii lii ngay wax taalibe yi waxoon naa la ñoom nag dañoo dañoo dëggu mooy ñoom ñoom duñ bàyyi ba ba ba dem seen ba ba ba ba ndaje mi tas ñu dem seen kër yi wala nekk ci bus ci rajo ci télé yeeg wala boog seen néeg yeeg seen njataay yi di waxtaan naan waaye yow waaye sëriñ bi moom lu mu wax moom moom tënk ko fenn ah moom ñoom nag duñu dugg woon ci saasa lañ ne ko ah na ko sëriñ bi loolu moom lan la mën a nekke mooy ankaru zalika mu ne ko bay mu ne bayni wa na man ankara zalika kitaabullah képp koo xamante ne nii sama diggante ak képp koo xam ne weddi na lii ma wax man Abdallah ibn Abbas téeréb yàlla bi mooy nekk suñu àtteman moom nañu jël alxuraan teg ñu xool est li ma ne dafa yomboon xare yàlla masula dimbale yonent bi alei satu salaam ci xare lu gën a yombe noonu ndax loolu la demee am de mooy loolu moo li lan moo ko lan la doon junj foofu mooy li borom bi subhaanahu wa taala wax ci suuratu ali imran aaya 152 te ñu gisoon ko ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa laqad sadaqakumu allahu wa'dahu id tahussuunahum bi idnihi xatta idaa idaa fashiltum wa tanaaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di maa araakum maa tuhibbuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuridu al-aaxira summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afaa ankum wallaahu duu fadlin ala al-mu'miniin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala wa laqad dëgg-dëgg buur yàlla daldi woon na leen dëggal li nga xamante ne nii mooy dige ba mu leen digoon te bi alayhi salaatu wa waxoon leen ko ba ngeen di génn keroog ba ngeen ko nee ba ngeen ko convaincre ba muy génn neewoon na leen ñooy gañe fekk yéen a ngi dégg li may wax tey topp ndigal li ma leen di wax tey bàyyi li ma leen tere waaye loolu mu leen digoon ne ñooy gañe buur yàlla def na lim leen digaloon wala qad sadaqakumullahu wa'da buur yàlla dëggal na leen wa'dahu li nga xamante ne moom la leen digoon lim leen digoon id taxussuunahum bi ngeen leen di rey ñoom kuffaaru Quraysh ni bi iznihi ci ndigalum moom ak jàppandalam moom borom bi subhaanahu wa ndax benn bakkan du faatu illaa bi idnillahi kitaaban muajjala amul benn bakkan booy faatu lu dul ne buur yàlla daa fekkoon mu bindoon ko bu yàgg dogaloon ko ne bés sàngam lay génn àddina buur yàlla dëggal leen lim leen digaloon ngeen leen di rey ci ndigalam ci dogalam hatta ida fashiltum ba nag ba ni ngeen di yoon joxe ba ni ngeen di euh, échec daal leen dugg lool hatta ida fashiltum ak ba ngeen ko defee ak jubnu daal di leen dugg seen noon yi tourner seen kanam seen ginnaaw ñee ñu ndar kepp leen ak ci dugg leen ñenn ñi daw wa tanaza'tum fil amri ngeen daal di xëccoo ci mbir mi ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi leen joxoon luy moo tax seydna abdullah ibnu abbas radiallahu anhu ci riwaay bi noonu sa sa eh, eh, musnadu imaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullah alayhi mu ne yaani rumaat boobu rumaat yi lañ ci jublu te lool tamit la seydna albara ibnu azibir radiallahu anhu wa an abihi wax te xadis bi mu ngi ci musnadu imaam ahmad ak saxiixu imaamul buxaari eh, rahmatullahi ala aljamii mu ne yaani rumaat ñi nga xam ne ñoo def lool mooy la arrumaat mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon ci kaw les sniper ci montagne bi fettkat yi waa saytum affaire bangoog ngeen mooy ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam min ba'di ma araakum ma bi leen yàlla wanee li ngeen bëggoon muy la victoire sur vos ennemis de Quraish ngeen am ngañaay ci seen kaw yi noonu yàlla wan leen victoire bi ngeen gis ko awwalan nahaar ci bëccëg début bëccëg gi waaye ba ngeen defee lool mooy fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ah buur yàlla bàyyi gaay ñu daal leen nag ndar képp rey leen rey gu toll noonu suñu boroom ne minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul aaxira am na ci yéen ñoo xam ne dañoo bëgg àddina am ci yéen ñoo xam ne alaaxira leen tax a jóg moo tax seydna abdullah ibn bi na ci musnadu imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi masumaa yëg masu ñoo xam këne ñun saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa am na ci ñun ñoo xam ne dañoo bëgg àddina ba ni suñu boroom bi wàccee minkum man tu man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira waaw mu ne masumaa xam ne am na ci ñun ñoo xam ne dañoo bëgg àddina ba kera bi buñ suñu borom di wàccee naan am na ci ñeen ñoo xam ne dañoo bëgg àddina am ci yéen ñoo xamante ne dañoo bëgg alaaxira summa sarafakum anhum buur yàlla nag bi ngeen mooyee xoola xoola alxuraan ni muy waxee mooy id taxussuuna hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum mooy ne boo gisee successivement yi indi ni mu ko defee noonu mooy ak ak échec dugg leen ak ragal seeni noonu dugg leen ngeen ci mbir mi ak ngeen mooy mooy ne gis nga lim mujjee wax foofu lépp tàmbale mooy lim mujjee wax li njëkk a wax mooy conséquence li lim mujjee wax mooy al fashalu wa tanazu'u huma aqibata aq ñoom ñooy aqibata ma'siya ñoom ñooy conséquence mooy yàlla gi mujjee tudd mooy digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dañoo mooy biñ ko moyee mooy bu leen fi jóge ci kaw montagne bi te pourtant as mbooloo la su ndaw ci ñoom du ñëpp sax as su ndaw ñoo mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam c'était la défaite pour tout monde pour tout monde yonent bi alayhi salaatu salaam nekk seen biir benn minorité bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw ñoo ñoo mooy yonent bi ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam et c'était la défaite ba sax ñu annoncé ci biir xare bi que la qutila Rasulullah que ne rey nañ yonent bi alayhi pour la cause d'une minorité boo xam ne ñoom ñoo def ñoo teggi waxu yonent bi alayhi salaatu mooy maasiya googu bañ ko defee wa tanaza'tum fil amri mooy bañ ne dañuy wàcc ñii naan leen bu leen wàcc Seydina Abdullah ibn Jubayr bu leen wàcc naan leen bu leen wàcc di fàttaliku leen li leen yonent bi alayhi waxoon ñu ne noonu jubluwu ci woon lool mooy wa tanaza'tum ba ngeen ko defee nag wàcc ca suuf fashiltum ngeen échec ne da ngeen di dem ramasser gi la ci butin de guerre bi comme ñépp fashiltum fashiltum ngeen am échec ak ragal daal di leen dugg ndax ba ngeen wàccee Xaalid ibn Walid gis ngeen nan la def dafa contourner ray ñi ci kaw gaa yi ndar kepp leen fas yi di leen dëggaate ñee ñiñ doon ñi doon dàqwaate ñañ doon dàq ci kuffaaru Quraysh ñi bañ déggee riir mi tourner gis fas yi ñu xam ne ñun ndeke perte wuñ mbir yi tourner topp ñu leen doon dàq ñoom ñu turne ñaari armes yépp tàncaloo kon wa ida fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum waaw loolu loolu mooy lan déglul imaam Ibn al am na loo xam ne bëgg naa ko wax léegi bala ma ko fàtte mooy mooy mooy euh, euh, conséquences yi dama koy tudd léegi bala ma ko fàtte amaana bu ma ko tuddee du ma ko fàtte après mooy ne malgré minorité bu ndaw ñoo def ñoo teggi waxu yonent mi alayhi salaam ba defet am yonent mi alayhi salaam ginnaaw gi bi xare bi pare gis nañ ba ni mu jeexe ba ni mu ñibbee Medina gisuñu benn yoon mu ne yéen c'est à vous seen fut la non non mooy ne waxu leen mooy incriminé wu leen ne li ñu dal yépp yéen la waaye tamit incriminé wul ña nga xam ne keroog ba mu leen nee nañ leen des Medina ñoom ñu ne nañ génn neewul li ñu dal yépp yéen la comme ñun niñ koy gaaw a defe loolu insha allah dinañ ci ñëwaat dama bëggoon tudd ko noonu bala ma ko fàtte après waaye nañ continuer. fii nii nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moom lañuy jànge nag ci loolu li cause defet bi ginnaaw biñ ci ñëwee ci aayaatu rabbil alamin fi surati ali imran aaya 152 déglul li imaam ibn al qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi mu ne fa minha bokk na ci ci jànge bokk ci xikam yooyu ndax dafa def fii zikri ba faslun mooy bi mu defee yiñ doon wax sànq depuis début wa dafa defaat beneen bunt boo xam ne ci zaadul ma'ad boo xam ne da ciy wax nag alxikam mooy imaam alxaafis doon wax naan qaala al ulama neex boroom xam-xam yi nee nañ am na ci ghazwat Uhud min al xikami ar-rabbaniya min al fawaa'idi wal yooyu noonu doon wax naan am na ci ay sagesse am na ci ay sagesse ak ay sagesse yoo xam ne ay njariñ ak ay sagesse yoo xam ne koju borom bi la yooyu noonu nag la imam Ibn Qayyim après bi mu cité yooyu yiñ noonu wax sànq dafa ñëw nag ak ci commencé woon semaine bii passé euh, kii bii jotaay bii weesu dafa commencé def beneen bunt faslun fii dhikri ba'd al-hikam wal ghaayat al-mahmudati allati kanat fi waq'ati Uhud bunta ngi ci tudd bandal xikam lenn rek lenn kon gis nga mooy bul yaakaar xef tarfatal ay ni jàpp ne boroom xam-xam yi li ñu xam rek lañ bind ci téere ah non mais dañ koo marul sax mooy yow koo gis yow kuñ la joxee feuille de dissertation ne la disserter ci lii da nga ne prof bi moom jàpp ne la yow li nga xam lépp nga bind ci ci ci ci demi page wala ci page non non mooy lenn ci sagesse yi ak yi nga xam ne alxaayaat objectif almahmuda yu ñu sànnee allati kaanat fii waqati Uhud yi nga xam ne moom la ñuy jële moo am ghazwatu Uhud boo yooyu nag miy wax loolu ci la ne bokk na ci ta'rifu su'i aqibati al-ma'siya wal fashal wat tanaazu' wa anna alladhi asaabahum innamaa huwa bi shu'mi dhaalika mu ne bokk na ci mooy xam gi nga xam ne moom la saxaaba yi après xare Uhud bi leen li leen dal dalee ñu gën cee xam ndax xamoon nañ ko mais ñu gën a xam nag euh, mooy conséquence néfaste suu aqibatul ma'siya yi nga xam ne moom la bàkkaar mooy yàlla di di indi ci nit ndax loolu fokk nit ñi xam ko mooy gis nga mooy yàlla goo masa goo def gu ak loo ko xeeb xeeb am na conséquence loo ko xeeb xeeb xeeb am na conséquence mooy yàlla day drainer ak moom ay conséquences yoo xam ne yu néfaste yu fâcheuse euh, te ay bi ci gën a garaaw ci conséquence ci conséquences yooyu nekkul li lay dal ci sa yaram mais mooy lëndëm yi nga xam ne moom lay jur ci xolu nit ki comme ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ci xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardaa ah bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne xolu doomu aadama bi day neroog loo xam ne dafa comme feuille bu weex tàll comme niñ naan page paas vierge bu weex tàll saa bu defee benn bàkkaar ñu tomb ci benn tomb bu njuul bu jéggaloo ñu effacé ko bu defaa bu defee nag di def ba mu bari day dem ba affaire bi ñuul kukk ci mu ne ñooñu la borom bi naan kallaa bal raana ala bi ma kaanu yaksibun naan ñii dafa dem ba xomaat ci seen xol yi li nga xam ne moom lañ doon jëf mooy seen jëf yu bon yi nga xam ne saa buñ ko defee conséquence u bàkkaar yi ñuy def ba mujjee la weexoon ca seen xol weexoon tal ndax kullu mawlidun yuladu ala al fitra la yonent bi alayhi salatu wassalam ku judd ku ne yow da ngaa set wecc nekk page vierge bu borom bi subhaanahu wa taala wàcc fa abawaahu suwaa ñaari paaraawam yu hawedaani ñoo koy def juif wala yu nasiraani ñooy koy def chrétien wala yu ma majjisaani ñoo koy def majoos mooy ne lu mu doon rek lu mu tegg ci ci état naturel bu pur boobu yàlla bind ñépp loolu mooy waajuram mais mooy société bi fa abawaaw mooy la société parce que l'homme est le produit de son milieu l'homme nit ku ne al insaanu ibnu bi'ati nit ku ne sa doomu kii nga nu tudd environnement bi nga ne moo tax ñenn ñi li ngay juddoo rek juddu ci famille boo xam ne ñëpp ay chrétien lañ nga nekk chrétien juddu ci famille boo xam ne nekk ay juif nga nekk juif waaye juddu ci famille société boo xam ne ñoom daanaka li yàllay tere rek lañ dëkke boo juddoo da ngay beñe ci loolu lool nga màgge lool nga xam fa abawaawu kon société bi day tekki société bi ñoo koy def li muy doon waaye sinon mooy ne ku page vierge la woon loolu nag bàkkaar boo def dañ koy day nekk benn tomb bu ñuul ci sa xol bu yàggee ba fii mu ne kar mooy ñi nga xam ne ar rayn mooy xomaa bu xol moo leen dal ndax à cause liñ doon jëf kon mooy bàkkaar dafay am conséquence saa su ne même bàkkaar bu ñu bu ñu bu ñu far ndax buur yàlla lu ko neex mooy yamxu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab buur yàlla mooy far lu ko neex moo tax mu ne ñaan leen ma ma may leen jéggalu leen ma ma jéggal leen ana kan dég boo boobu ne ci saxiixay ni bu imaam abu hurayra radiyallahu anhu bim naan bu bu mooy dernier ceeru guddi bi suñu borom day wàcc ci asamaan si gën jege naan ana kan moo may ñaan ma may ko ana kan moo may jéggalu ma jéggal yaa subhaanallah booba man maa ngay xaran xëex lay def allahul musta'an allahul musta'an boobu maa ngay xaran waaye buur yàlla tout guddi gu ne noonu lay dem ana kan moo may ñaan ma may ko ana kan moo may jéggal loolu ma daal di koy ñaanal moo may ñaan jéggal ma jéggal ko kon mooy bàkkaar buur yàlla mooy effacer lu ko neex mais en principe bàkkaar day bàyyi ay conséquence ndax page boo xam ne kenn masu cee def bàkkaar ak page boo boo kenn masu cee def bind ba ci ba koy gome bokkul ak page boo xamante ne dañ koo bind ba gome ko ba kon bokk na ci saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu jëri keroog ci Uhud te ñu gis ko lam bu ko daj ko muy lu palpable lu leen dal mooy ta'rifuhum su'a aqibati al-ma'siya wal fashal wa tanazu' les conséquences graves les conséquences yu bon yi nga xam ne moom la bàkkaar mooy buur buur yàlla mooy yonentam yi aleyhimu salaatu wassalaam conséquences yu terribles yi muy indi wal fachal mais conséquences yu tamit les mauvaises conséquences de l'échec boo xam ne mooy yow ci yaw la jóge ci yow la jóge wattanaasu ak xëccoo ak xëccoo lan moo indi défaite bi c'est ça mooy xëccoo directive yi leer na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu leer la wax des leen seen place bu ngeen ñu gisee ñu ñuy rey ba picc yi fa idaa ra'aytumuuna yataxattafuna at-tayr falaa tathbutu makaanakum uthbutu makaanakum ilzamu makaanakum laa tabrahu makaanakum yaa subhaanallah bu ngeen ñu gisee ñu rey ñu ba ñuy décapité ba picc yi ñëw di ñu di ñu di ñu sex di ñu yóbbu sax sarañaar yi des leen seen bërëb des leen seen place ilzamu makanakum taqoo leen ak bërëb bii ma leen teg waaye ba xëccoo duggee lu lépp yàqu leneen bu yàqu wa anna alladhi asaabahum innama huwa bi shu'mi dhalik que u xëccoo gi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy conséquence u li leen dal li leen dal loolu la ndax shu'mu dhanbi bi ngay def bàkkaar foog ne pare nga ci mais day am ay traces muy bàyyi sa ginnaaw. nga xam ne lim la yóbbu yépp ci mooy ne yow ci sa bopp même intérieurement dootoo dootoo nekk koo xam ne dangay am ay remords dootoo nekku tranquille ndax bàkkaar bi nga xam ne ci nga ne kon mooy la division la division gis nga na mu andiwoon defetu Uhud ci biti noonu la indee ba tey jii defetu tous les musulmans sur terre koo gis rek mu ngi raat ci jëmale kanamam mel ni bokkatuñu du bi dafa am ay lislaam yu bokkul nga dégg at tanazo l'islam soufi l'islam salafi salafis l'islam xawma chiite l'islam lan ak lan ku nekk même même branche dem sax ci wàllu ñi nga xam ne tariqa lañ gëm nga gis ci seen biir même benn tariqa kese nga dégg ñu naan euh, ñun ñun tii tiijaanu waa kër Baay tiijaanu waa kër Cheikh Omar taaleen yi tiijaanu Tiwaawa muritu fii ay waa kër lu euh, euh, mu tudd xalifa bu njëkk bi après ak ñee wala muriti ñi jaar ñi muriti Baay Faal yi nga gis fu ne nga dem ci ibaadu rahmaan yi loolu mouvement yi commencé ñii ay euh, mujj détaché wu ci bi bi fi euh, euh, seen cosaan ut seen branche bopp ndax bon cheikh diw mi nga xam ne moo jiite gis nañ ko li muy def bidaa la te dafa kii ñu jaare fa kii léegi nag moom nitu bidaa la léegi ku nekk commencé mooy ku nekk rek utal nga sa morom loo xam ne moom nga koy sikke ba tax mënatu ngeen a bokk sax yi nga xam ne lislaama leen ko boole bu ko defee ku nekk nag ber sa jàkk ku nekk ber sa jàkka ba nga xam ne ñuy mujj jàkkaay murid yi fii jàkkaay tiijaan yi fee jàkkaay ibaadu yi jàkkaay xaadir yi jàkkaay kii lool lool lool bu dul at tanazon lan la mooy ne bu doon ne bu doon ne doon na baax bu doon ne yow le fekk que nga naan man tiijaanu man euh, waa kër Baay ak yooyu bu doon ne eh, lenn rek la lay may mooy ne ñu xam ne yow fii nga jële mais yawul foofu fii nga jële kii ci branche Cheikh Omar la jële kii ni te sax lépp ci branche Cheikh Omar la sax radiyallahu anhu mooy ne yow bu doon sax lool la garawul këne rek ndax li suñu boroom naan li ta'aarafu ngir ngeen xamante loolu rek la ñu xam ne mais bu dee ne lool mooy nekk source de division ba yaa subhaanallah xoolal xoolal xool te gis nga loolu noonu ñu mel Sénégal moom la ñuy importer moom la ñuy exporter boo fépp fu ñu dem boo demee États-Unis c'est pareil tiijaan yi fexe nañ ba am seenu biir tiijaan yi xaar ñoo xam ne ñoom comme que ñoom tiijaanu tiwaawoon la am daayira boo xam ne ñoom pour tiijaanu tiwaawoon même bu dee ne du loolu du loolu lañ moo leen taxoon a jóg mais automatiquement nga gis ñeneen ñi tiijaanu waa bàyyi ut tamit seen ta seen seen seen daayira ci wen gi tiijaanu euh, euh, kër Sëriñ Abbas sàll ut seen bos ñoom it ku nekk rek mooy benn affaire bi nekk concurrence yow lan kenn xas naa jóg def mbir mi mais du ngeen dugg ci biir mu jeex te yéen yéen a bokk sëriñ kat yéen a bokk sëriñ mooy noonu ngay wax ñépp kenn du ci sa sëriñ yaw ah. yow bu dee tiijaan nga Seydina Cheikh mooy sa sëriñ radiyallahu anhu mooy ne ñooñu yow taalibe lañ comme yow gis nga ñooñu noonu mais nag ay taalibe lañ yoo xam ne ñu am daraja lañ ci tarixa bi lool rek la mais yow ñooñu duñ sa sëriñ sa sëriñ sëriñ bi kenn la foofu mais malgré loolu mooy fokk ñu créer division division boo xam ne moo tax bu gàmmu jotee dootuñ ko defandoo ku nekk créer sa gàmm bopp ñii nekk xam nga ne loolu ba pare nga bëgg a taxaw ne yàllaa leen tax a jóg du dëgg yàlla taxu leen a jóg ak nu ngeen ko man di wax loolu yàlla taxul yàlla taxul yàlla taxul ndax bu ngeen kii woon ngeen boole mbir yi même bu dee ne boole seeni programme bu bokk mais yooyu nga xam ne yu mel nii ngeen bokk ci benn au minimum bu dee da di gàmm mais bokk leen benn ngeen defandoo ko mu jeex ngeen xool ngeen di ko programme bi mais pour ku nekk ut bosam fexe nag ut date yu wute ndax xam nañ ne boobu bu dee dañoo jege seen yoon newu ci seen yoon newu ci foo dem rek noonu la. foo dem noonu la nga gis ñii ay muritu courant sàngam lañ ñii ñoom muritu sàngam lañu nga gis ñaari daayira ci benn comme Montréal wala benn quartier Lyon Paris foo xam ne ngandul noonu man a man nañu bañ a sore ku nekk am benn boo mooywul sax saal yi ñuy luye boo mooywul ñoo ko bokk saal yi ñuy luye benn la yaa subhaanallah lool bu dul ak tanazon lu mu doon lu mu doon lu mu doon lu dul loolu koy gis Sénégal moom jamaa Ibaadu Rahmaan tas la mooy ne loolu la am na yeneen groupe yu feeñ yu bari ci yoo xam ne début ba ca biir la bokkoon ca biir la bokkoon léegi nga gis ñu ëppal ñi dootuñ sax ñoom duñ sax ñu wonte ndax min ñoom min ahlul bid'a wal ahwa lañ leen jàppe léegi ñoom boroom tarixa yeeyam ñoom it ci ahlul bid'a wal ahwa lañ kii ndax moom gis naa ne daa demoon màggal Tuubaa di di demoon fa te loolu dafa xaraam daa demoon màggalu gàmmuk ci waawoon ci délégation ba demoon bokkoon na ci kon nag kon dañ ciy génn wala gis naa ci bibliothèque am téere Sëriñ Tuubaa te téere bi daal yaa subhaanallah am na ñuy wax loolu ne loo foog gis naa xilaafu zahab ci foofu te lool téere bi daal ci bibliothèque am kon nag kii dootuñ ko déglu yow loolu loolu loolu xoolal ma xoolal ma loolu rek yow après ñooñu lan lañ mën a taxawal lan lan loolu man dama jël exemple ñi na xam muy les sénégalais man ci ñoom laa bokk mais boo demee foo dem fu ne loolu la lool la moo tax liñ naan ay l'islam suufiis l'islam salafi loolu sax dafa rëy mais demal ci biir les suufi rek demal ci ñu bokk même tarixa kese nga xool demal ci salafiste yi ñuy wax demal ci ñoom rek nga dem ci ñoom ñi ñooñu di wax loolu te man sax xaw ma kuy julli te te sax boo salafiste ndax salafiste mooy la mooy ne man damaa bëgg ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon dunde mu dunde comme noonu mais kan moo ñeme taxaw naan man bëgguma loolu ban jullit ban jullit ay taxaw naan noo man mooy les trois premiers siècles li fi yonent mi alayhi salaam bàyyi trois premiers siècles yi ne moo gën ci ci xarnu yi ci siècles yi gën li nee muy saxaaba yi seeni taalibe ñooy liñ nee woon man noonu laa bëgg a dundee ku ñu ko waxoon ci borom tarixa yi ku ku xam ku ne di nga xam ne dangaa ah, non non kon gaay bu ñu man du ma nangu ñu ñu ñu la koy ñenn nit ndax yow bu dee yow askanawoo ci yonent ci alayhi salaatu salaam ñi mu yar ak ñi ñu yar ñoon ñi ñu yar niñ doon dunde yow boo askanawu lool ci lan ngay askano ci lan ngay askano ku nekk créer ay ay division ba dara mënuñu koo taxawal moo tax dara dara dara dara moo tax yéen nii après nga gis ñenn ñi taxaw di di di di di di di di di naan tubaab bi yooyu yooyu war nañ koo rusa wax nit ku responsable jullit bu bu yeewu waroo taxaw dara dal la nga naan diw la prendre tes responsabilités nga xam remettre en sa bopp mais man lan laa def ba lii xew moo tax saxaaba yi radiyallahu anhu bañ doon laaj comme ni ñu koy gisee ci suuratu Ali Imran naan mais lii bi leen defet bi dalee mais lii nan la mën a ñëwee lii nan lañu mën a dale suñu boroom ne qul huwa min indi anfusikum defet bi ci seen biir la jóge lamma tanaza'tum wa asaytum mu mook loolu ba ngeen xëccoowee mooy ak yoon ndox dugg leen mais ci ngeen ci la leen lii dale bu leen laaj fan la jóge ñu nit nañuy xool li ñu dal suñu état bu calamité bi newe lan moo tax na ku nekk xool rek yow même famille ngay gis ñu mel ni ay noon ci biti nii rek la ñuy créer ay day di jéem a wane ay apparence yoo xam dañoo juboo mais seen xol yi kenn bëggu ci sa morom kenn kenn bëggu ci sa morom bu dee paa bi moom léegi mu mag la ñu ngi xaar mu génn àddina ba bomb yi tàmbali ku nekk di dóor sa morom loolu la loolu rek dafi am nga gis yow ay frère yoo xamante ne ni dara terewul ak nga gis ñu toog cinq ans tuddante wuñ wootante wuñ ba pare te kooku en général foo ko gis am na ñu koy tagg naan ku baax la fam ne xam nga ne kooku baaxul kooku lu ngeen ko mën a wax baaxul bu ngeen waxalee yàlla rek am frère mu ne ci kaw suufam moom mu yor numéro ma yëpp wala mu fexe ba yoratul numéro te bu ko bëggee am na ko xam na ni muy def il suffit mu woo benn ci yum laaj ko mu jox mu toog dootu ko woo ngalaay dix ans quinze ans du ko woo kenn du woowante ku nekk nag di xaar sa moroom def premier pas mooy gis ni division yooyu division yooyu te lool xam nga ku ci nekk mooy mooy ngay yonent bi alayhi salaatu salaam bu yàgg innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum yow foo teg lool jullit ñi ñoom képp rekk ñooy ay mbokk yéwénal leen seen diggante wa wa aatidal qurbaa xaqa joxal sa way jegeñaale yi seen àq di dox mbokk googu di leen saytu nii nga toog ay ay at at ay ati at koo xam ne yaa ngoo bokk benn papa ay ati ati ati at déggoo yaa subhaanallah xamoo ci lum ne ngeen mel ay étranger yow boo xewlee sax doo ko waxati nga am doom yëgul ne am nga doom wala feneen la ko yëgee te dara terewul lu nga toog ne da jaay fulla ak tanaazu hatta idha tanaza'tum hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun léegi nag lan moo lan moo tax loolu am ndax minkum man turiidu dunya man yuriidu dunya ndax loolu foo ko gisee man nga wàcc yàlla ne li tax wute bi am yii nii am xëccoo yii am mooy ne bëgg àddinaa fa ne mooy ne ci kuréel yooyu ñi les les tenants les avocats de bëgg àddina ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo dominé moo tax noonu la moo tax mu ne minkum man yuridu dunya problème bi ni tax xëccoo bi am defet bi am mooy ñenn ñi àddina lañ bëgg des leen ci montagne bi lu man di dem gis ngeen butin de guerre bi ñu koy ñëkk suuf di ko dajale rek ngeen foog ne yéen da ngeen a war a dem dajale am ni ñoom wallahi la natiyannahum lañ waxoon wala nusharikannahum fi fi fi fi fi fi al-ghanima dinañ waat naa ne dinañ wàcc seen président ne leen bu leen wàcc Abdallah ibn Jubayr ñu ne dinañ wàcc daal di bokk ak ñoom ci dajale di ñuy dajale yaa subhaanallah ñun looloo ñu dal looloo ñu dal waaye saxaaba yi radiyallahu anhum nga foog ne noonu lañ mujje mooy lii formation la te il fallait lii am te yàllaa ko dogaloon ñii ñooy suñuy sang même bu dee lii dal na leen am na dal na leen te pourtant minorité bu ndaw la mooy ne gis nga loolu dangaa foog ne ñoom seen stade foofu lañ ne mooy dañuy évoluer ñoom bu dara xëyee dañ ci jànge téye ko te dootu leen dalati mais ñun dañuy dal dalati ñu dalati ñu ñu buñ yal na yaa subhaanallah yal buñ ci faatu ay multirécidivistes lañ tey faree lii am ngir xoola njàngat yi yépp ñu ci am suuratu Al Imran bu amul woon yooyu buñ defuloon nan la fan lañ koy jële moo tax malgré loolu ñu def day mujj nekk tiyaaba ci ñoom yaa subhaanallah huwa dhul fadlil azim yutihi man yasha wallahu saaxibul fadl kon ah looloo ko mooy yi ñu fi wax nii seetlul rek koo fi gis ci yu mel noonu mooy ak bëgg àddinaam gu prononcé moo waral affaire yooyu mooy ne seenu bëgg àddina gu prononcé wu rek la topp seen bakkan rek koo fi gis muy xëccoo yooyu lool man nga ko waat ndax yàllaa ko wax wala qad sadaqakum allahu wa'da iz tahussunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri 'asaytum min ba'di ma araakum ma lan mooy conséquence lan moo tax loolu am lan mooy cause bi mu ne ndax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al moo tax l'islam boo ci newee booy defal yàlla fokk ngay def ngir yàlla mais àddina kese kese kese say intérêt bopp kese lii la loolu la kon muy ne yooyu yi ñu dal nii ci àddina bi loolu la état bu nekk wóoluwul état julli di xool leen réewu julli yi wóor kóolu ci amul seen biir bariwul mais comme que c'est normal comme que yow xoolal fi ma la jóge mooy biir kër yi biir association yi daayira yi yooyu yépp looloo fa am mais seen normal état bi mel noonu entre état yi tamit mel noonu mu mel noonu tout le temps ñuy yëngu ci liy gën a nit loolu nag l'ennemi n'est pas responsable ñun ñoo responsable bu fi kenn di di wax ay diwa tax ñoom la déedéet du kenn ñun la ñun la qul huwa min indi anfusikum waxal ne lii leen dal état bi ngeen ne ci seen biir la jóge mu ngeen bëggee mu faju faj leen seen bopp kon gis ngeen division ni mel te loolu moo tax xoolal xoolal xoolal pays bu mel ni France pays occidentaux yi xoolal jullit ñi suñu ñàkk ànd li mu tax mënuñu ko fi réaliser eh, xoolal dafa am secteur yoo xam ne yaa subhaanallah ñi ñu fi jiitu woon yàlla nañu yàlla fay ci dëkk yi réew yi xoolal exemple viande xalaal fi viande xalaal mooy yàppu xalaal gis nga loolu dangaa foog ne ñun ñi ñëw ay côté de l'an 2000 yii wala 2000 et quelque ak de 2010 yi fekk enseignes yi ay Carrefour marché yu mag yooyu grande surface yi di jaay loolu dangaa foog ne loolu gars yi dañoo toog rek ne nii rek mu ñëw mais xeex la woon xeex la woon mooy suñu mbokk ñi ñuy tooñ naan suñu mbokk naar yi fu ñu ko waxee nag ngir ngir ngir ngir tuutal leen a tax ba léegi mu dugg ci ak tanazon ak xeebante xëccoo xeebante naar yi gëmuñ dara yow gëmuñ dara bu dul woon ñoom doo lekk yàpp xalaal de fii ci réew mi mais ñoo ko xeex bi ñu demee ñu xam ne gis nga ñii ñu am fulla ci mbir yi du ñu jënd lu dul loolu enseigne yépp gis ne ay ramadan bu ñëwee gaa yi force économique lañu te nag euh, marché xalaal bi dafa dox mais ñu dugg ci dangaa foog ne bu ñu toogoon rek ku nekk toog naan ku nekk na nga nekk da ngay na nekk nekkal ci li nga nekk du suñ dëkk loolu du suñ dëkk am réew nga nekk fi yow presque liñ fi nekk léegi mu tolloog la nga de la nga passé Sénégal yow ba nga juddoo léegi ba nga juddoo ba fay jóge léegi nga dund lu mel noonu wala dund nga loppulool ci réew mii toog ba léegi di jàppe sa bopp na yow Sénégal la dëkk mais yow fa fa yow yow yow yow foo ne mais fii nga dëkk fii nga dëkk nañuy nangu ne fii nañ dëkk suñu réew la suñu réew la ay ay réew tubaab yi la mais réew tubaab yi doxatul mooy miltium pot la ñépp fi ne combien de français yu ay wolof yu nekk français du jeex mais yow même bu dul loolu mais dangay war a xam ne fii nga dëkk léegi nga foog ne ñooñ bu ñu toogoon noonu rek comme ñun wolof yi ni ñu koy defee nga xam ne bu dul woon ñoom du ñu am viande xawa du ñu am mosquée jàkka duñ ko am du ñu am fu ñu jullee ñoo xoolal xoolal moo tax ñoom suñu mbokk naar yi yàlla jàppale xoolal bi ñuy créer association fexe ba am jàkka mobiliser ak xaalis yoo xam ne yombul ci dëkk bi def ay kat nangoo sonn moo tax seen projet mosquée xoolal da leen di jaral fu ne ñuy jóge Angoulême Angoulême la wax ba ba Brest ba ba ba Mulhouse ñuy uti di def ket am ñu ko jaral ñun da ñun man man man de xaw ma benn sénégalais bu bu lool jaral am man de xaw ma ko boo xam ne jaral na ko jaral na ko xaw ma ko de neew ma amul mais man xaw ma ko koo xam ne jaral na ko projet bu mel noonu ñu am ko ndax ñun suñu projet yi c'est biaisé ndax buñ ñëwee loo xam ne yow yow yow c'est clivé yow sa sa clivage boobu nga yor boo ñëwee ne man mbir mi kër sama sëriñ laa ko tudde mais sëñ bi loolu xam nga loolu mënoo ko pro xam nga loolu sa kër sëriñ nga tudde mbir mi nga tudde fi ngay li ngay defar li ngay tabax ne centre culture wala mosquée yooyu loolu da ngaa mën a dem benn mosquée di ko fa présenter naan kër sëriñ diw laa ko tudde loolu man na ne man da ne ndax suñu ne gi ñu borne Sénégal moom lay ëndaale fii déedéet Sénégal man naa dox ndax foofu bari nga fa ay moroom boo waxee nga gis communauté boobu gaal bi jóg ngir wane joxe mais fii fii l'islam ngay wax ah. centre islamique la ñuy bëgg a tabax mu amaale mosquée waaw boobu ñépp gis ci seen bopp ñépp joxe mais sama kër Serigne Serigne diw lañ ko tudde loolu da ngaa mën a wër ci jàkka di ko foo koy présenter mais duñ la duñ la financer boo moyen sax ñu jàllale ci fenêtre bi loolu la. mooy ne yooyu ay xeex la yu gaa yi defar ah. mu jaral leen lépp ñu am loolu mujj ñu ñëw fekk mosquée yi bari ay ngay dégg les grandes mosquées di daw ci dëkk bi gis ay panneaux yu lay indiquer grande mosquée ak yooyu gaa yi gaa yi dañ koo liggéey de dañ koo liggéey ah. xoolal rek dëkk bu mel ni Lyon xoolal suñu mbokk naar yi ni ñu ni ñu liggéey ba daanaka yow fu julli jotee boo defee yitte yow boo bëggee julli ci jàkka def yitte bi nga mën a am jàkka bu la jege. wala boo xam ne du la sori noonu loolu nga foog ne tëddi nelaw ak ak division lañ ko am amee amewuñ ko noonu kon gis nga division li muy indi mooy ne yooyu xoolal dëkk fii mooy yow bu ñu xa fase woon am niñ def ci côté viande beeg côté mosquée yi. mais gis nga bu ñu ko defoon ci côté finance islamique léegi mu am loi yi permettre ko gars yi man di leb sans ay intérêt yooyu ñu bañ di dem ci mutuelle yi koo xam ne génn na àddina ñu am alal joo xam ne pare nañ ngir mobiliser wu yóbbu koor bi du am problème mais comme que ànduñu ànduñu lan lañ ko mane loolu deux personnes du ko def mooy dafa am action yoo xam ne mbooloo koy def benn nit mënu koo def bu ku nekk nag toogee fa nga nekk di jaay ñun ñooy waa kër diw lu lu suñu sëriñ wootewul duma ma ci wuyu mais eh, toogal yemal fi nga ne nga xool loo ko def koo ko def lu dul sa bopp kon loolu na li ñu daal suñu principal problème mooy ak tanazu mooy xëccoo la division ah mooy la division loolu la dis waaye bokk na ci li ñuy jàng fii ci fii nii mooy ay jullit bu ngeen nekkee nga gis seen bokk seen menn kenn koo xam ne li muy def du noonu mooy yàlla la ñépp toog ne waaye c'est là xam nga mbir yi c'est simple nit dangay maandu comme niñ koy waxee ñun wolof yi suñu wax yooyu nga xam ne tekkiwul dara maandu tekkiwul loolu dangay maandu ku nekk am na droit mener sa comme bon il l'entend déedéet loolu loolu du dëgg wax jooju du dëgg de ku nekk bu ko neexee mener sa vie comme ni mu ko bëggee loolu du dëgg loolu l'islam daa ko jàngale lool déedéet ku nekk jullit bu ne da war a mën sa vie ni ko suñu borom bëggee yonent bi alayhi salaam bëgg ko noonu loolu la al muslim lay tekki di mooy ci wommatu ngir yàlla ngir yonentam alayhi salaatu wasalaam idil muriidu laa yuriidu abadan ghayra rida arrahmani haythu qasada ndax ki nam ma dem ci borom te mooy jullit ñépp boobu jullit ñépp la léegi exclusivement après boo ñëwee ci wàllu wow mais fii nii mooy jullit bu ne boo ko gisee ne ko yow say chemin fan la jëm danaan ci yàlla même ate yi sax jullit yi nga xam dañ naan ay jullit euh, euh, kii lañu ate xam nga yooyu mooy jullit la lay xaw ma yëfi ñàkk yooyu nga xam ne mooy ndax gis nañ des chrétiens ate lii lay ñu ne damit dañ koy loolu amul ci l'islam loolu amul ci l'islam loolu amul mooy ne toog naan kul waaye nañ bàyyi ku nekk def lu ko neex loolu amul ci l'islam mooy bu ngeen gisee ñoo xam ne li ñuy def du loolu wax jàpp leen ngeen wax xoola yonent mi alei saatu salaam exemple boobu mu doon joxe ci sa hadith saydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhu bu ma juumul bi muy wax ñi nga xam ne dañoo doon tukki nekk ci ak gaal ñi kaw saa bu wut ndox Euh, mooy ñi ci suuf bu ñuy ut ndox bu ñu waree ut ndox dañuy yéeg ba ci kaw ngir am ndox mu ne xoolal benn bés ñi ci suuf ne bon comme au lieu ñuy sonal suñu bopp saa bu ñu bëggee ut ndox di yéeg dem ci étage bu bato bi ci kaw ndax bato bi dafa amul étage mais nañu yem fii dal di bënn gaal gi bato bi bu ko defee ndox mi di dugg mu ne gis nga bés bu ñu ko bàyyi xam nga ñi ci kaw est-ce que dañuy toog. gars yi wax leen loolu ne non c'est que sax c'est la fois ñu ñëwati du ut ndox ni ñuy def dañuy bënn gaal gi ci suuf suuf fi ñu nekk bu ko defee ndox mi du ñu man dootuñ mën a jaratul ñu yéeg bu ko ci kaw déggee dañ lan la ñuy wax dañuy bàyyi noonu moo tax mu ne gis nga bu ñu bàyyee doolu ñoom ñépp ñooy al ndax buñ bënnee gaal gi ndox mi bu submersion amee bato gi suux kat ñi ci kaw ñoom duñ suux ñépp ay suux loolu mooy entre jullit nag société jullit loolu la amul ñu naan way diw way mais yéen où est le problème mais que les gens deux hommes se marient entre eux mais où est problème loolu laal suñu vie ñun liy laal sama vie mooy ay chômage bi wala liggéey yi loolu nañ ci wax mais man loi buy wax naan ay ñaari nit loolu sama yoon newu ci nañ dund ndax laalul sama dund comme li ma déggee benn dof di ko wax keroog ci rajo bi benn tubaab xamul dara jaahil loolu moom mu ne journal bee ko intéressé loi yi def ay loi El Khomri xaw ma yooyu yooyu noonu way kiiwul baaxul ci dundam ndax lii da ko touché kantaan ak Hollande moom la fekk que loi euh, bi mu fi indi mariage gay loolu garaawul ndax man loolu touché wul sama dund mooy gis nga loolu nag am na jullit ñu bari loolu lañuy xalaate dañ naan mais mais où est le problème bàyyi ngeen ñu dund seen dund yaa subhaanallah bàyyi ñuy dund seen dund mooy waa ji bënn gaal gi nga nee nañ ko bàyyi garaawul ngir mu am ndox bu ko defee ñun ñu noppal bañ a am loolu mooy suu suumul masiya suu aqibatil masiya bu ñëwee xoola saxaaba yi radiyallahu anhu wax naa la benn infime minorité moo mooy moo def lu wuteeg li yonent bi alei satu salaam waxoon ñu def defet bi ñëw laale ñépp ba ñu damb bu ñu yonent bi alei satu salaam ba deret ji di sotteeku ci xar kanamam ñu rey ñu bay ci bo futu ñu ndaw mu làmb ñëpp kon nag bu ñu newee amul ñu naan diwa ngi def nañ ko bàyyi non dañ koy laaye biir na ko diw yi ngay def ndax même bato la ñun ñëpp dañoo embarqué ci même bato bés bu ñu jàppee ne li waa ji de na fële moom néeg bi mu luye ci bato bi moom bu jëlee martoom di to toj suñu yoon newu ci ndax néegam la moo ko luyeeb lan ngeen bëgg bu ñu jàppee ne noonu la deme mooy ñun torox nañ toroxaale suñu bopp torox waa ji day torox ñu toroxaale kon moo tax nag saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom dañ cee jànge lu rëy moo tax imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ne fa lamma dhaaqu aaqibata ma'siyatihim lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa tanaazu'ihim wa fashalihim kaanu ba'da dhalika ashadda hadaran wa yaqadan wa taharruzan min asbaabil xidlaan mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci lañu mos conséquence yu metti wu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak seen xëccoo geeg seen yoon jox geeg seen échec gi leen dugg ci loolu mu ne ginnaaw loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dañu nekkoon nekk sur leur kii mooy xadar jël seen précaution ak yeewu lool di moytu lool ci lépp loo xamante ni da leen di causeel ak ak ak ak ak ak li leen daloon muy lan ci lañu gën a jàpp plus que d'habitude ci digalu yonent bi alayhi salaatu wasallam tey bàyyi ay tere looloo laa la ne ñun nag noonu lañu war a def mooy wax naa la li ñu dal ñun ñépp ak ni mel léegi solution bi mooy nañ jóg def ko man bu dee loolu lay xam naa ne loolu lañ mel nañ jóg nangu man bu dee ne man euh, man ab dama ne ab muritu kandiw naa nangoo dem def le premier pas ñeneen ñi fenn benn association am nafa boo xam ne bu jullit la ci fii Europe gii nga xam ne ni mel ñépp bokk ko nga jekki nga gis kenn jël créer woo ab sëriñam ne ñun dañoo bëggoon créer benn daayira moom mu jox ko ci ndigal moom mu créer génn ci lële ci loo xam ne amul woon couleur amul woon ñu naan kii fii la bokk kii ñépp ko bokkoon nga fexe yow indi la division xam nga ne si sëriñ boobu bu doon ne expliqué wu ko normal dëgg-dëgg di mbir yi demee bu doon ne mat na ki mu doon danaan la déedéet fa nga nee woon fi ngeen ne des leen fi foofu laa la jox ndigal ña loolu day xew loolu day xew day xew ni koy gis léegi man dama lay laaj xoolal. benn mbooloo bu ndaw ci mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhu ci sept cent personnes yi waxuma la cinquante yi ne ca kaw mais mbooloo mu ndaw matuñ sax cinquante ñoom ñoom mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam mu nekk échec waa lan ngay xalaat benn mbooloo bu ndaw lan ngay xalaat bu dee ne cette fois-ci ñun suñu société li ëpp ci ñun dañuy mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam moom lañuy ñuy moom la ñuy ba pare nag di ko di ko di ko manifester waa léegi dama lay laaj lan la conséquence yi war a doon yow bu dee ne mbooloo moo xam ne yonent bi alayhi salaatu mu ngi seen biir am benn mbooloo mu ndaw daal mooy kàddoom tax defet bi am ba ñu toj moom moom ci boppam alayhi salaatu ñu damm ci bat ba ci wëm bëñum ci benn ndax jëfi benn mbooloo mu ndaw léegi dama lay laaj mais ñun suñu jamono jii nga xam ne presque li ëpp ci jullit ñi li ñuy yendoo ka gont ak xëy yépp ci mooy ndigal yonent bi alayhi salaam lañ dëkk mais nan mooy nekk conséquence bi moo tax buñ naan ay Quds dañ naan kat jaay dañ ñoo noot ne man de bu demul woon nii dama ma waxoon bu demul woon nii man man mbir yi bu boobaa damay jaaxal man du ne nii ñu mel nun man du looloo ma jaaxal man dama lii sax moo may wan ne yàlla allahu huwal man bu demee woon neneen ci laa naan o oh, yëf yéeme naa man de comprendre uma mooy bu doon ne malgré nii ñu mel di mooy suba ngoon ba pare mbir yi suñuy mbir di jëm kaw bu boobaa laa yéem waaye nag bu yóoma yéemaa li ñu dal mu ne moom imaam Ibn al imaam ibn al wa minha bokk na ci ci sagesse yooyu ñuy anna xikmatallaahi wa sunnati fi rusulihi wa atbaa'ihim jarat bi an yudaalu marra wa yudaana alayhim uxra laakin takuunu lahum al fa innahum law intasaruu daa'iman daxala ma'ahum al-mu'minuuna wa ghayruhum wa lam yutamayyazu as-saadiqu min ghayrihi wa law intusira 'alayhim daa'iman lam yahsul al-maqsuud min al-bi'sa war-risaala faqtadat hikmatullah an jama'a lahum bayna al-amrayni liyatamayyaza man yatba'uhum wa yuti'uhum lil-haqq wa maa jaa'u bihi mimman yatba'uhum ala adh-dhuhuri wal ghalabati xaassa imaam Ibn al-Qayyim mu ne bokk na ci yooyu këne buur yàlla ci xereñam ak sunnaam bi nga xam ne moom lay doxal ci ndawam yi di yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ak ñi leen topp mooy ne léeg-léeg dañuy gañe léeg-léeg ñu gañe leen léeg-léeg dañuy gañe léeg-léeg ñu gañe leen contrairement ak li nga xamante ne nii ah contrairement ak li nga xamante ne nii moom la juif yi waxoon xam nga juif yi gis nañ keroog bi ñuy euh, bi ñuy bi ñuy dugg jullit ñi naan leen amul benn yonent boo xamante ne nii mas nañ koo yónni lii dal ko loolu masula am yonent boo xam ne yàlla du ko yónni mu dajeek ay noonam lii dal ko ñu gañe ko mu xare ñoom ñu gañe ko loolu masula am loolu mooy bañ bëgg wax ci biir que ne comme que nag loolu xew kii bu nee yonent la ba pare ñu gañe ko nii loolu day wane kon du yonent fekk loolu ñu doon wax kàcc la ñoom kàcc la xoolal alxuraan wax wa kam min nabiyyin qaatala ma'ahu ribbiyuuna kasi mooy aaya boobu noonu te aaya boobu dinañ ci ñëw tamit insha allah ñaata ci ay ñoo xamante ni ay ribbi lañ yoo xam ne mooy am na dinañ gis différentes différentes euh, firi yi ci am insha buñ àggee ci tafsiru aaya yooyu ay mooy ñi nga xam ne ñooy àndandoo yonent yi alayhimu salaam ñaata ci ñoom ñoo xam ne dañoo xare ànd ak seen yonent yooyu waaye fa maa wahanu lima asaabahum wa maa da'afu wa mastakaanu mooy gis nga bañ demee xare ji leen dal ci loo xam ne mën nañ ne ci biti defet la taxul ñu bàyyeeku taxul ñu yoon jox taxul ñu faiblesse tax xaaju ñu ko sax nar a def loolu day wane ne kon juif yi liñ doon wax kàcc la naan yonent c'est la première fois mu am koo xam ne dana yonent ab yonent lii dal ko moo tax mu ne sagesu borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne mooy tàggu li muy dawal ci yonentam yeeg ñi leen topp aleyhimu salaatu wassalaam mooy ne an yudaalu marra wa yudaalu alayhim uxra léeg-léeg ñu gañe léeg-léeg ñu gañe leen waaye nag lu mu ci man di demee lakin takunu lahumul aqiba waaye la dernière moom moom mooy mujjantal gi ñoom jullit ñi lay mujj ak yonent yi aleyhimu salaatu salaam yonent yi aleyhimu salaatu salaam ak ñi leen gëm ñoom ñooy mujj gañe te la borom bi wax wal aqibatu lil muttaqiin ta mujjantelu mbir yi ci loxo yi ñeel na ñi nga xam ne ñooy ñu ragal yàlla moo tax dinañ leen gañe ñoomit ñuy gañe waaye lii mujj mooy ñoom ñooy gañe wala lakin takun lahum la aqiba ndax lan lan mooy sagesse bi ne ci loolu nga xam ne bu ñu mën a gis la mooy ndax fa innahum law intasaru daayiman daxala mahumul mu'minun wa ghayruhum wa lam yutamayyaz sadiqu min min ghayrihi mooy problème bi doon ne bu doon ne bu doon ne ñooy gañe jullit ñi ñooy gañe tout le temps imaginez bu doon jullit ñi ñoom ñooy gañe tout le temps tout le temps rek fu xare amee ñooy gañe daxala ma'ahumul mu'minuun wa ghayruhum kon bu boobaa ñi nga xam ne ay jullit ay ngëm ya way ngëm yàlla pur lañ ak ñi nga xam ne ay naafiq lañ dañuy mën a bokk ñoom ñépp dañuy duggaloo ci diina ji walam yu tamayaz tat bu boobaa duñ mën a ràññee as-saadiqu en tout cas mooy ci mbindeef yi ci ñi nga xamante ne nii tamit même biir mbindeef yi yàlla am na ñoo xam ne dina leen di xamal ne diw naafiq la te loolu moom la yonent bi alayhi salaatu salaam xamaloon Seydina Xudayfa ku mel ni Seydina moom dafa xamoon naafiq yépp noonu tamit la amee ba léegi ñoo xam ne yàlla da leen di xamal ñi dëggu ci biir jullit yi ñu ko doonul mais en général ñooñu yàlla di xamal loolu ñoom bu ñu taxaw di ko wax non koo dégg mu taxaw diw naafiq la diw kooku moom naafiq la diw mooy kooku kooku noonu mooy kooku sori na doj bokk ci ñooñ ndax ku ku yàlla may loolu doo taxaw ci mbedd yi di ko wax mu ne moo tax Seydina Hudayfa masula taxaw ci nit ñi naan diw diw naafiq la déedéet Seydina Umar ibn Xattaab rek la masa seedeel ne ko ba ko nee dama lay ñaante yàlla tax est-ce que yow man bokk naa man Omar ci ñu yonent ma lay saaf saaf siteel la ne la ñooy naaféq yi mu ne ko déedéet bokkoo ci te dootuma setalati keneen sa ginnaaw mooy ku fi ñëw ci di ma laaj comme ni ma laaj dootuma ko kii ndax bu yàggee bu dee ko ñëw nga ne ko noonu yow bokkoo ci bu yàggee dinañ xam ne ñi mu neewul du ñoom ñooñu la moo tax bu boobaa du ñu ràññee. ci dëggu ki nga xam ne moom dafa nekk ci raawu julli ni mbooloom julli ni dëggu di julli pur ak ki nga xam ne moom doonu ko ay intérêt mu ko fi indi comme naafiq yi xoolal bu doon badar day xew saa su mooy xare bu ñëw ab badar lay doon ñu gañ mais badar ba mu xewee naafiq yu bari dañoo dugg ci diine mais xamuñ bañ ci duggee dañu foog ne ñii sincère nañu mais au fur à mesure ñuy dem Uhud affaire bi affaire yi après ay Mouraysiens ainsi de suite xare di ñëw lu ñuy gën a avancer seenu kàccoot seenu hypocrisie seenu hypocrisie di gën feeñ waxu dañuy bi nga xam ne ci lañ gañe ci biti nii jullit ñi lan lañ wax naafiq yi Abdullah ibn Ubay lan la wax doom xam nga ne ànd gi nga ànd kaana xurujuka ma'ahu ala hadha al wajh laysa bi ra'yi loolu xam nga ne loolu du xalaat ba pare ñuy wër ci dëkk bi naan gaa yi waxoon nañ leen ko waxoon nañ leen ko muy naafiq yi loolu la bu dul woon loolu loolu du feeñ moo tax ma ne Uhud xoolal Uhud a bari njàngale ci biti nii defet na mais xoolal li mu mane wali yu mahisallah buur yàlla daal di dafa tax buur yàlla daal di segg wan jullit yi ndax buur yàlla soxlawul loolu ngir xam ne gaa yi yëf yi am ngir mu xam ne ñii nii dëgguwuñ ngir yàlla alimun bi zaatu sudur moom xam na gaa yi laata ñuy dund xam na leen waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def lool wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi zaatu sudur buur yàlla def lii lépp dal leen ngir non seulement jullit ñi li nekk ci seen xool ci yenn yi comme ñun leen yéen da ngeen bëgg àddina loolu mu dindi ko ci ñoom moo tax mu set après waaye tamit yéeféer yi mu daal di tàqali ñi nga xam ne ci biir jullit ñi newoon ci as-saff ci rang bi mu daal di nag ci defet boobu ci biti nii mu daal di wane ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yonent bi alayhi salaam dëgg ak ñi nga xam ne ndekete yoo dañ cee àndoon waaye gëmuñu dara lañ gëmul woon muy naafiq yi ndax seen réaction wane na ko keroog kon loolu la mooy bu doon dañuy gagner tout le temps lii nii duñ ko mën a xam jullit ñu bari duñ ko mën a xam wala win tusira loolu mooy benn côté bi mm-hmm. mooy bu doon dañuy gagner tout le temps léegi bu doon ne nag dañ leen di gagner tout le temps lan mooy problème mm-hmm. wala win tusira alayhim da'iman lam yahsulil maqsuud min al bi'sa war risaala bu doon ne yonent bi yonent yi ak seen àndandoo yi mooy seen àndandoo nag ba yow ma diin mm-hmm. ba àddina bi tukkee bu doon ne ñoom dañ leen di gagner tout le temps bu doon ne xare buñ dem ñu gagner leen mais li li li nga xam ne. mooy objectifu charia te looloo tax suñu borom daal di yónni yonent yi ak li nga xam ne mooy risaala gi di message bi mu leen jox mais loolu darul mën a nekk ndax bu dee ne ndax moom laa la doon wax ci jotaay bee weesu ne dëgg bu ne dëgg dafa soxla force bu koy défendre di tax mu jëm ci kanam bu ko amul day wadd lool moo tax mu ne bu doon ne dañ leen di gagner tout le temps te loolu la ñi nga xam ne ñu xamul dara ñi di woote ci àddina bi léegi mooy bu benn dëkku jullit réewum jullit am benn armée bu mu am benn doole moom nañ toog rek ñu leen di yor lu leen dal ñu woo woy looy Nations Unies wala looy America wala looy Europe ñu bari loolu lañ jàpp alors que loolu mooy ñooy bu noonu bu mbiri demee woon noonu mais. lam yaxsul maqsuudu al maqsuudu min al bi'sa wa risaala li taxoon ñu yónni yonent ci alayhi salaatu salaam yónni leen indi leen jox leen message mais loolu du mën a nekk ndax kon mooy loo xam dañ koy étouffer dans l'œuf ba mu juddoo ab moor nee lay doon looloo tax nag buur yàlla nag pour yépp moo tax buur yàlla mu a jamaa lahum baynal amrayn buur yàlla dajaleel yonent ci alayhi salaatu salaam ak ñi ànd ak ñoom ñaar yi mooy ñuy gañe ñu leen di gañe ndax boo gañee tamit booy gañe tout le temps ñenn yi mën na leen a beewloo ay l'armée invaincue nga gis ñuy ñuy puukarewu ci loo xam ne mën nañu sax fàtte di di xam ne di delloo njukkal seen boroom xam ne moom mooy ki nga xam ne moo tax mu gañe ñoom ñu gañe waaye du seen jàmbaaru bopp dañuy dem ba fàtte lool ndax fu ñuy demati jàpp ne ñooy xam ne ñooy gañe d'office mais bu dee ne man dañuy gañe ñu leen di gañe mooy loolu mooy dund gi nag lii mooy dund gi tamit noonu la mooy day ay ay baa comme niñ ko wax woon buur yàlla daal di leen dajaleel ñaar yi li yatamayyaza man yatba'uhum wa yuti'uhum lil haqq ngir mu wan jullit ñi pas moom yàlla mu xam buur yàlla xam na ku nekk fi nga jëm xam na ku nekk li nga doon waaye ngir jullit ñi daal di ràññee ana kan moo leen topp kan moo leen di suivre topp leen lil xaq te dëgg rek muy yàlla tax lil xaq mën na nekk ngir borom bi al xaq subhaanahu wa waaye ngir dëgg gi ñuy woote te mooy lislaam wamaa yi tamit am ak seeni àndandoo ñi nga xam ne ñoo leen topp ngir dëgg ak tamit topp li nga xam ne moom lañ indi muy seen sunna waaye ràññee leen mimman yatba'uhum ala adh-dhuhuri wal ghalaba xaasa ràññee leen ak ñi nga xam ne dañ leen a topp ndax ñoom ñooy gagner tout le temps ndax fii la neexe ndax ñoom munaafiquuna yi muzabzabina bayna zalik loolu la bu doon ne fii mooy neex tout temps fi la ñuy mas nekk waaye bu dee dañ leen di gagner des fois des fois ñuy gagner bu boobaa dinañ xam ana kan ci biir rang yi moo tax séisme day am ci benn group rëng-rëngee benn problème ñépp jàpp ne problème day benn daayira am benn problème bu xew ñi xamul dañuy jàpp ne eh, problème na ndax tax na mbooloo mañ amoon wàññeeku na mais ndekete loolu yéene jàpp ne lii baaxul mais lu baax la lu baax la ndax képp koo xam ne yëfi lislaam moom képp koo xam ne dëgguwoo doo fa des bu ko defee ñi dëggu rek des ñi dëggu des ñi dëgguwul abale ñi dëggu des ñi dëgguwul abale nga mën a dem ndax ànd ak ñaari nit yoo xam ne dëggu nañu moo gën nga ànd ak un milliard de personnes yoo xamante ni nii kenn dëgguwu ci bu bal bi tàkk ñuy naawandoo ñoom ñëpp bu bal bi tàkk ñuy naawandoo il suffit dara dal la ñu bàyyi la ñu lâché la ñu lâché la kooku nag jàpp ci ñaar ñoo xam ne dëggu nañ moo tax mbir mi du affaire booloo daara ji way xoolal ji ñetti nit rek ñëw waaye lii est-ce que ñun liñ nekk dëgg la noo ñetti ñooñu toog nangoo ut xam-xam di jàpp li leen sëriñ bi jàngal te yàlla tax ñu koy téye di ko jëfe après ñu koy jàngalewaat ñeneen loolu moo gën fopp ñu amoon un millier de taalibe yuy ñëw ci daara ji te kenn melu ci noonu moo tax yooyu day xew ñu jàpp ne secousse la séisme la ndeke loolu moo gën ndax lan ngir li yatamayaza man yatba'uhum wa yutiquhum lil haqq wa ma ja'u bihi mimman yatba'uhum ala adh-dhuhuri wal ghalaba xaasa ngir ñu xam ñi leen topp ci dëgg mooy buy metti bu amee ay perquisition nit ñi des bu ñu amee problème ak autorité yi ci ñoom ñu des waaye ñoo xam ne bu loolu amee nga gis ñu rocceeku mel ni doonul woon ñoom bu boobaa loolu noonu nga jàpp ni lii séisme la woon problème la woon moo gënoon ci yéen ndax asa an takrahu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum borom bi nee na amaana ngeen daal di bañ benn mbir ndek moo gën ci yéen kon xam naa insha allahu taala tey dañuy yem foofu ci li imaam ibn al rahmatullah alayhi daal di wax ci yi muy kon ñaari njàngat yu rëy yoo xamante ne ci yu baax yi yu sell yi yi nga xam ne ñoo génn ci ghazwatu Uhud ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu ba léegi ci njàngat yooyu wallahu taala aalam wa rahimallahu uh, aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina